pas bu mujj bi ah. <laughs> mooy bi ci tegu parce que boobu gisoon nañ ko ci xadiis bi nga xam ne mooy neuf cent vingt cinq temps yëpp ñu ngi koy tudd <coughs> mooy xadiis ibnu Umar radiyallahu anhuma mooy xadiis mille six cent soixante-trois te xadiis la boo xam ne moom lii mooy waxoon nañ la ko bii weesu mooy ñetteelu yoon mu jaar fi waaw mille six cent treize gisoon nañ ko voilà mille six cent treize gisoon nañu xadiis bii ne waaye bii nag mooy le euh, le der le der voilà mooy bii moom jeex na quoi waaw fii euh, euh, fii lay ñëwee non non fii la waroon a ñëw ma mille six cent treize ah voilà ñii ñoo ma induire en erreur livre bi niñ ko defee dañoo juum mooy fii nii la mooy suñu hadis bii parce que ñoom dañ ne woon mille six cent treize day ñëwaat mais du mille six cent treize de li muy ñëwaat mooy bii nii mille six cent soixante trois waaw xam naa sapp xalam la mooy soixante xam nga comme que en arabe niñ koy bindee comme genre sept la mais doo def trait ci digg bi ah day mel ni kuy bind sept en français rek nga def ko noonu mais doo def trait ci digg bi loolu mooy six six léegi ñu def benn rëdd te un mooy benn rëdd rek il suffisait benn rëdd ca kaw bopp euh, rëdd bi muy six xam naa foofu foofu la juuti gi ñëwee kon mooy hmm, kon tasfixal loolu yaa fay bu dee ne même version lañ yor mooy du mille six cent treize waaye mille six cent soixante trois la te mooy xadis bi nga xam ne moom moom la ñaa gis قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى mu ne wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala ishtakaa Sa'd ibn Ubaadata radiyallahu ta'aala anhu shakwaa fa'ataahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uuduhu ma'a Abdirrahmaan ibn Awf wa Sa'd ibn Abi Waqqaas wa Abdillahi ibn Mas'uud radiyallahu anhum falamma daxala alayhi wajadahu fi ghashiyah faqaal aqadaa faqaaluu laa yaa rasuulallah fabakaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam falammaa ra'al qawmu bukaa annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bakaw qaal alaa tasma'uun inna allaha laa yu'azzibu bi dam'il 'ayni wala bi huznil qalbi walaakin yu'azzibu bi haadaa wa ashaara ilaa lisaanihi aw yarham muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahu allahu ta'aala rahmatan waasi'a ginaaw xadis ay na Nu'man bi mu indi xadis 1663 mu ne wa ani Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji mooy ki gënoon ci ay doomam radiyallahu ta'ala anha ah waaw moo gën a siiw kay waaw Hafsa Hafsa doo waaw mais Hafsa soxnaa yeneen saa salla dëgg la mais gënu la siiw yow Hafsa bari na ñoo xamante ne radiyallahu anha sax xamuñu ko bien sûr julli ñee tax may xamuñu sayyidatu Hafsa fii mu ne mooy bu ñu doon lim soxnaa yonent bi alayhi salaam bon am na ñoo xam ne mënuñu li ci limal juróom maal asaf waaw malheureusement te en général kooku boo moytul bu dee jigéen ak góor a ci yem mën na laa limal ay actrice ay acteur joué film ak ay joykatu football bu dee ne moom looloo kon ñor ci wàllu euh, yaxantu yi wala boog ay ay ay ay basketteurs wala basketteuses bu la ci neex wala ay rugbyman wala mooy daal la ko yitteel moom man na la ci limal waxu waa yow juróom juróom daa néew championnat bi équipe bu nekk mën na laa limal ñu ko composé ak daaw fan la ne woon ren fan la nekk ak déwén euh, euh, lan la pronostic yi wax ne déwén foofu lay dem yooyu yëpp da koy xam nga ko limal ma juróom ci soxnaa yonent ba ay saa saa muy nakki nakki waaw naan la Fatima <laughs> non mais radiyallahu anha kooku xaw ma mbool dañ kii doon wax sànq <laughs> Anta saa am Rawaha saa yow naan sërëm bi yow <laughs> Amratu bint Rawaha yow saa boo ma nee waa jabala ay saa montagne baa ngay dem ay. malaaka bee ngi yër gandum bool da daan na haa ah, yow daan mel ma ne ko xaw ma moo kii moom kan moo ci gën a kii itam <laughs> li moom ma naa yeneen saa saa mu naan Fatima quoi <laughs> kooku xam nga ne ba pare <laughs> mu yem foofu nag kale manu ci lim keneen waaw te xam caaxaankat yu bari boppam bi fii mu ne daa fënëx ndax ay xam fàtt ay caaxaankat yu bari waaw ñoo xam ne yow xam leen dalay yàqal waaw waaw parce que xam leen day tax ngay gëstu seeni mbir di kii te ñooñu laa yusminu laa yusminu na wala yoonoo na nit jiw <laughs> waaw waaye amuñu benn njariñ ci xiif bi nga xam ne moom nga waroon ci wàllu sa côté yàlla ak sa wàllu yàlla waaw duñ la ci fajal dara bal dañ lay yokk wal iyaadu billah moo tax sayyidatu Hafsa si Sayyidul Hasan bint Umar mais ni euh, Abdallah ibn Umar siiwee siiwul noonu ah voilà moo tax <laughs> doomu Abd Sayyidina Umar yi Asim Asim moom Asim <laughs> euh, moom moom la gaa yi di kii réer Asim Abu Usman al-Umar bi moom moom la gaa yi gën a moom moom gaa yi ko réeri moom Asim oh, ibn Umar moom xam <laughs> kon euh, léegi Hafs est-ce que doomaloon li tax nga Abu Hafs loolu waxoon nañ la ko bi ñuy tàmbali téere bi imaamul Buxaari imaam an-Nawawi hadis bi waan Abi Hafs ah boobu taxawoon nañ ci eh, waxoon nañ ci aslëf eh, waan amirul mu'minin Abi Hafs est-ce que Hafs doomam la woon wala déet loolu waxoon nañ ko dellu boobale yaa vay insha allah tastafid kon mu ne waan ibni Umar radiyallahu anhuma mu ne mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nee ishtaka dafa wopp dafa malaat Sa'd ibn Ubaada sahaaba bañ naan Sa'd ibn Ubaada nekkoon ci sangu wal yi radiyallahu ta'ala anhum shakwa mooy dafa wopp ak wopp daa rek dafa wopp waaw comme ra'a <laughs> mooy arab du ne raa wolof du dafa gént ak gént daan dafa gént kese waaw koo dégg mu naan dafa gént ak gént loolu euh, wolof du waxi noonu arab nag daan raaru yaa gis ak gént wolof nag naan gént na rek comme fii ishtaka shakwa ishtaka Sa'd ibn Ubaada shakwa sayyidina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu te waa saqifatu bani Sa'ida moo doon seen kilifa radiyallahu ta'ala anhu ah dafa wopp ak wopp fa ataahu rasulullah ndoo yàlla saa saa ñëw seet si ko bi mu ñëwee ya'uduhu ngir seet si ko ndax daa feebar loolu lañ naan iyaadatul marid la tudd waaw bokk ci yi nga xamante ne yu amaam solo la ci àq yi nga xam ne yeneen saa saa waxoon na xaqul muslim alal muslim bokk na ci bu feebaree wa iza marida ah bu feebaree fa udhu na nga dem seeti ko. mais eh, toog rek di taafantaloo sama liggéey bi non c'est que jot bi non ak kii ak gone yeeg nangam non bi ma ne loolu waxi caaxaan la waaw loolu moom waxi caaxaan la lépp loo bëgg amal jot yaa ngi koy amal jot waaw man sax comprendre na eh, yow yaa ngi Sénégal sa mbokk mi feebar France la nekk waaw loolu te boo mënoon a sax paas dem ba ko seeti ko loolu boo gënati mais mënoo ko parce que bii daal yooyu daanaka xalaatoo gaa yi jox la koog yooyu kooku sax mais yow nga nekk Dakar mu nekk Dakar nga nekk Caaroy Géej mu nekk Caaroy Géej wala nga nekk Caaroy Géej mu nekk jàmm gën wala Kër Masar wala nangam ak yooyu ngay caaxaan naan ay am na liggéey bi nangam ak nangam bañ tàggale ko garaan oh léegi nag bàyyi yëpp ñëw nag di jaay kii wa léegi li nga waroon a def yëpp defoo ko nag bu koy jéem a rattrapé ci dëj bi ba pare nag di wane lépp ngir nit ñi tudd ko ci kanamu caméra yeeg ñay wax ak ñay jottali loolu kan ngay nax sa bopp ngay nax de. waaye borom bee la xam na ne yow mii doo tus doo dara waaw sa intérêt bopp rek comme ni nga xam ne loolu lëpp léegi ci nit ñi coow li coow li seen intérêt bopp kese la seen mbokk day feebar mën nañoo ñëw ci ci gox bi nga xam ne nekk fii mu nekk caaroy gaar ñëw caaroy gaar ngir weneen dem fa rek nawe nañ ko waaw jóge fi nga xam ne mooy Ndakaaru ñëw kaw la seen seen mbokk nekk fa bu feebar ñoo xam ne yëpp nañ ne feebar na ñu ñëw mais ñenn ñi mooy ci même quartier bi ñëw quartier bi ñëw foofu noonu nga xam ne bu jógee moom fi mu fi mu ñëw ki am xew fi mu ñëw xew bul ba jógee ngir dem seeti mbokkam bi nga xam ne moo feebar fi cinq minutes la koy jëlal ci dox mu ne keroog non foofu daa daa seet doon guy wala daa tàngoon jër ba après manuma woon a def dara damaa jëlaat oto rek ñibbiwaat Dakar mais gis nga ñooñu façon nit ñu mel noonu nga foog ne ñooñu am na daraay baax ñu ne ci ñoom waaw gisoon nañ ci hadith bi leen saa salaam ne woon waa ji dafa am benn waay ñu leen jiitu woon benn waay bu doon seeti benn mbokkam waaw jóge dëkkam dem dëkk ngir seet benn mbokkam ba mu demee te dëgg yoon mu dajeek benn nit benn waay quoi. waa ñu ne ko yow diw ñu wax mu ne ko yow foo jëm mu ne ko ah man da dëkk ba ngay séen falaa jëm mu ne ko loo fay def mu ne ko man de dama fay dem ngir seeti sama benn xarit waaw mu ne ko lu tax nga koy seeti mu ne ko ngir sopp ko rek ci yàlla waaw mu ne ko est-ce am euh, loo xamante ne nii mooy euh, bon euh, mooy ab intérêt <laughs> hal laka alayhi min ni'matin tarubba tarubbuha alayha alayhi da ngaa am loo xam ne sa xéewal gum la yoral sa fasum la yoral ngay xool est-ce que commerce boo ko dénkoon nga est-ce que mu ngi mu ngi mu ngi koy fructifier wala ah nag yam ko dénkoon est-ce que yu mel noonu daal est-ce que looloo la yóbbu waa ji ko déedéet waaw loolu loolu yóbbuwuma fa du benn intérêt àddina boo xam ne moo tax ma dem damaa dem rek. lu dul ne man ahbabtuhu fillahi ta'ala dama koo sopp ci yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul waa ji ne ko qaala fa inni waa ne ko man rasulullahi ilay man dawal yàlla la parce que waa ji malaaka la ndax malaaka lay mën a jël forme ni ne ko man dawal yàlla mi nga wax ne moo tax nga sopp ko moom moo ma yónni ci yow ngir yëgal la kene bi anna allaha qad ahab ahabbaka kama ahbabtahu fihi ki ni yàlla sopp na la kom ni nga xam ne moom nga soppe koo kee ci moom yàlla waaw lii mooy ñii gisoon nañu hadith trois cent soixante et baabu ziyaarati ahlil xayr lii mooy di jaaru te kat bokk la moom benn gian ah. benn lien deret yow nag boo bokkee nit ki deret day juletee feddale ko ngeen nekk jullit ba pare ngeen bokku lien de sang sa bokku deret mu gënatee tar nga bàyyi loolu lépp ñëw ci yom xew moo xam ne bumbaay xumbaay boo moyal ay ay ay bàkkaar kese nga fi waaw ndax bi ngay ñëw tabar ji li ñuy tere ci jigéen ñépp bu dee jigéen la def na ko maquillage yeeg or yeeg lépp dënd yi ca biteeg lépp def nga ko ñëw waaw pasar pasaree fi am xaalis ngir ñu tudd la léegi sa bopp mi nga xamante ne nii moom mu nga fee waaw sorwul même dëkk bi lañ nekk naye naa dem foofu di taafantaloo keroog daa tàngoon daa seet doon daa nangam ak damaa soon noon ak nangam oto yi dama fi doon bàyyi loolu loolu lépp wax la ñoo xam ne waroon ngaa am kersa di ko wax wal iyaadu billaah yonent bi alayhi salaam kii feebar mu dem seeti ko ak kim doon moo la yooyu ay sawaay xalifa la du am jot xam nga boo nee xalifa waaw moom c'est le xalif général loolu du waxu dara ah. mooy wax yonent saa saam di tudd ci kanamam kan mooy wax yonent bi saa saam di tudd ku ku baax ci kanamam yow est-ce que loolu da koo tere ak yonent saa saam responsabilité amoon jiite ñu leen ñépp borom bi di wax yow li war a taxawee yépp teewul Saad ibn Ubaada feebar benn kenn ci taal yooyu ci jullit yi mu dem seeti ko. kon nañ bàyyi waxu caaxaan yeeg di utal ñeen ñi ay lay yoo xam ne amuñu benn lay fa yàlla waaw buñ leen ñemewul a wax dëgg nañu leen nit te noppi moo gën ci ñun ñu leen di utal ay lay foo tax ñeneen di ñeme di def loolee lu bon loolee di leen suivre ci loolu te amul benn lay ci li ñuy liggéey lépp ay caaxaan la ku nekk li nga bëgg yaa ngi koy utal programme waaw ku nekk li nga bëgg a def yaa ngi koy utal bu ko programme boo koy def nga seeti biñ ko seeti waaw neew ma nag fàtte du am fàtte mën naa am nit mën naa fàtte loolu mën naa am loolu moom euh, inna allaha rafa'a an ummati al-khata wa an-nisyan wa ma stukrihu alayhi yonent bi saa saa nee na borom bi rafa'a an ummati lii an ummati al ngir man yonent saa saa la teggile sama xeet lii njuumte ak lu ñu fàtte ak loo xam ne dañ leen cee forcer fàtte day am léeg nit ki ne diw war naa ko seet après xelam génn ci waxuma ci njobaxtaan ci njobaxtaan xelam dem nañu de moo buur ay nganti fuum naan boo noonu kooku daa sori woon ak nangam daal yeneen yi oto yi dañ ma doon rëcc ak yi noonu kooku mooy fàttewu ko mu ngi wut ay layi foofu alors que ki nga xam ne dafa fàtte nit mën na koo dal mu ñëw fenn am mbokkam bu nekk ci wet gi mais mu ñëw seet ñi nit ñëwee après dem ba jóge fa xelam doora ne yeer nañ wax nii mais diw man dew ma fa loolu lay dal nit kooku waxuñu ko yeneen saa salaam nee na borom bi yëkkatil na ma bépp bàkkaar wala lu ñu waroon a tenir rigueur ci loolu borom bi jéggalul ma ko sama xeet ci loolu koo xam dafa fàtte waaw kon loolu lu am am solo la bu fi kenn nekk di ut ay lay foo képp ko taxawee lool waxal ak moom laay biir ko ne ko ah diw de li nga def nag waru la te gisoon nañ xadiis bii nii bañ ko doon gis defoon nañ taxriij bi yàggoon ci loolu Abdullah ci lañ la doon wax de Ibnu Umar radiyallahu anhu Abdullah hadis bi Sayyidatu Aisha naan moom dafa fàtte ndax yeneen yeneen saa sa waxul lool benn néew bi moo romboon mu wax loolu ñu ne la Sayyidatu Aisha li mu wax noonu noonu la demee mais Sayyidna Ibnu Umar du lool kese la dégg ci yeneen saa sa parce que gis nga délégation bii muy wax moom ci la woon te yeneen riwaay ñoo ko wane mooy bi mu naan dafa am benn lansaar yi dañu toog ak yonent am benn lansaar yi ku bokk ci waa saar ñëw am lu mu ko déey ba pare wane gannaaw di dem yeneen saa saam na ko yaa axal ansaar yi yow bokk lansaar yi bi euh, maada ay euh, maada sana Sa'd ibn Ubaada Sa'd ibn Ubaada dem mu ne ko ah dafa feebar de yeneen saa salam yeneen saa salam ne ñuy toogaloon ñoom Abdurrahmaan ibn Awf ñii la woon Abdallah ibn Mas'ud Abd Sa'd ibn Abi Waqqaas ñu jaayam ñuy dem Seydina Omar nee na keroog ñoom la tudd ci riwaay bi mais moom am na riwaay boobu na ne keroog ñun bi ñuy dem man maa ngi ci woon am soluñu woon sax daal la ci tàngooru Medina bi lañ doon dem biñ ñëwee yoneen saasam ak si ay ñoom gis na yoneen saasam ak si nañ ñu ko wëroon ci kër gi ñu daal di euh, dandu ngir xajal yoneen saasam ak si ak ñim àndal voilà mu dégg yoneen saasam wax lu leer kon loolu kook da koo dégg même bu dee lu bari da doon wax naan da ko doon jële ci Seydina Omar ndax dégg na ko ci baayam gaa yi foog ne kon Seydina Omar moo juum Seydina am dégg ko ci moom juum wala moom it fekkoon na li Seydina Seydina Aysa doon wax doon wax mais loolu euh, du du loolu alors que du occasion boobu kese la koy ne saa waxoon voilà kon mu ne ishtaka Sa'd ibn Ubaada mu ne istaka dafa wopp Sa'd ibn Ubaada di Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu shakwa falamma fa ataahu rasulullah kon wax nañ la sànq nan la demee waa ji moo ñëw am lu mu dee yeneen saa sam dem xam naa ne saa sam da fàtte woon après ne ko waa Sa'd ibn Ubaada yow bokkul Ansaar yi ñu ne mu ne dafa feebar bi waaw fa ataahu dikkal ko rasulullah ndawal yàlla saa sam te keroog bi muy jóg dane kan mooy ànd ak man waaye ñëw leen ku ku pare ñu ko waaw ya'udu dem iyaadatul marid waaw bokk kon ci àq jullit bi nga yoral bokk àq bokk jullitam bu feebaree na nga ko la àndaloon ci ñi gën a mag ga délégation ba Abdurrahman ibn <laughs> ibn Awf ibn Abd ibn Awf bokk ci fukk yi gën a mag ci sahaaba yonent bi alayhi salaam génn àddina la 32 ah ci xilaafu sayyidina Usmaan ibn Affaan alayhima ridwaanu rahmaan mu ne wa Abdullah ibn Mas'ud ak keneen Abdurrahmaan ak Abdullah Allah mënoo ak ah, ah, Sa'd ibn Sa'd wa Sa'd ibn Abi Waqqaas muy Sa'd ibn Abi Waqqaas moom it bokk ci ñoom voilà waaw muy nijaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne léeg-léeg boo gisoon da naan haaza xaalii fa ayyukum yuriyanii xaala <laughs> naan sama nijaay bokk ana kan ci yéen moo may wan nijaay ju mel nii <laughs> su mel ni sama nijaay <laughs> may Sa'd ibn Abi Waqqas <laughs> radiyallahu ta'ala anhu Sa'd ibn Malik hmm? wa Abdurrahman wa Abdullah ibn Mas'ud waaw sayyidna ibn Mas'ud ruwayul ghanam moom ku kiis la boo xam ne mulia ilman la sayyidna Ali ibn Abi Talib wax radiyallahu anhu nee na ibn Mas'ud daal kiis la boo xam ne borom bi da koo feesal ba muy rembat laa wax ci xam-xam waaw <laughs> akbar ñooñ la àndal mooy booy dem di seeti ko feebar rek bul seeti bul ànd ak ñoo xam ne waxoon nañ ko ba ñuy gis xaalis bi ñoo xam ne seen bopp yi dafa waya bi waaw ñoo xam ne muusuñu te tamit xamuñ li ñuy waxee waaw dañ fay dem di nekk li ah jiwde bu ko lii dalee moom sa la jóge yàlla ndem sa yàlla sa ndeysaan bu ko defee yow yaa ngi ñëw seet si ko malade naan ko diggu ba ko lii dalee daat faatu walla iyaazu billaah <laughs> <laughs> ñu mel noonu moom boo xamee nit ku mel noonu booy dem di seeti malade bul ànd ak kooku nga xam ne moom waxi tojaange mooy liñ naan waa ji maîtrise pas sa langue ah. waaw man la jekki sax di wax wax ñu ko rek jekki rek déraper kooku moom booy dem di seeti ko feebar bul ànd ak ku mel noonu waaw non gis nga ñi mu àndal al ulama <laughs> waaw ñi nga xam ne moo leen yaral boppam ñu yàgg ak moom moom yonent bi sallallahu alayhi waaw keneen ku mu tuddul te tudd ko feneen mooy moom boppam Abdurrahman Abdallah eh, eh, Umar radiyallahu anhu waaw <laughs> moom ibnu Umar nga xam ne ibnu Mas'ud da doon wax ne ñun eh, Abdallah ibn Umar te ibnu Mas'ud moom it la 32 la génn àddina <laughs> comme Seydina Abdurrahman ibn Awf comme kan Mawlana al-Abbas comme kan Mawlana Abu Sufyan ibn Harb <laughs> ñu bari la sax ak ñan kan ke ma ci kenn ñu génn àdduna 32 Abu Dar <laughs> al-Ghifari radiyallahu ta'ala anil jami'a waaw ñoom Mawlana al-Abbas ibn Abdul Muttalib waaw année boobu moom jullit ñi ñàkk nañu bari ñu wax eh, eh, la 32 masha Allah bon Sa'd ibn Abi Waqqas moom la 50 yi la génn àddina voilà moom mooy al-asharatul mubashirin mooy ki ci mujj génn àddina am moo ci ginoon a gudd fan moom Seydina Saad ibn Malik muy Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu léegi kon bon luñ doon waxati voilà kon léegi mooy ñooñu la àndaloon quoi waaw moo waaw Ibn Mas'ud moo doon wax ne Abdallah ibn Umar euh, amul kenn ci ñun loolu ba àddina ñëwee dëgmal ko am nga ak xeetu jeng boo jeng ci àddina ba mu des Ibn Umar moom bokku waaw <laughs> non mais c'est te kat kii wax moroomu baayam la ah mooy mooy Ibn Umar na ko jur mais teewul mu def seede bu rafet boobu ci moom koo voilà neewul man mi nga xam ne maa ibnu Mas'ud nangam ak nangam déedéet waaw loolu daa am solo ko waa seedeel sa mbokku jullit lu baax loo xam ne xame nga ko du def lu dul yokk la waaye saama siisiyeg ma nay yeeg ñi nga xam ne seen feebaru xol yi ne seen mag jii taxaw ne waaye tagg ko ci biir nit ñi wax loo xam ne ñépp dañuy xam ne kii il est sincère nekk fi di wax parce que daa am lu mu soxla ci moom ak dangam ak déedéet c'est comme ça que mu nekk fekk newu fi même bu nee en aparté loolu la wax yéen ñii bi yaboo ngeen roy ci diwan ah, man waxuma leen ngeen xool ci man xool leen ci moom voilà lii wëkk lii gis ngeen nim fi euh, lii mooy lii mooy li jaadu quoi voilà te ne ci loolu muy tudd na oui ko nga nay koox wala yaa ko mag c'est quoi ça yow demal doxal fooy ma ne maa ma maa ko wax ba waxaatoo ko saa mag niw mii def leen ni mu def waaw bu ngeen di xool xool leen ni mu def yal na ko yàlla yu dëgëral yàggal koo tëx taxawal mu féete kaw gaa yi na gaa <laughs> yi demal toog sa way kun labaa voilà soit labaa lees lay liggéey lees lay wax am <laughs> waa kon gis nga ñi mu àndal quoi voilà waaw ah, ñoom Sa'd ibn Abi Waqqas <laughs> radiyallahu anhu moom bon moom nag gaa yi dañu wutee ñi ne cinquante six am na ñu ne cinquante cinq am ñu ne mais li gën a dëgër amaana mooy cinquante cinq quoi <laughs> am na ñu ne ba cinquante huit euh, mais moom Allahu akbar léegi ñoom la àndal mu ne kon mu dem kon yeneen saa sam dem di seedi Seydina Sa'd ibn Ubaada ci feebaram boobu ànd ak Abdurrahmaan ibn Awf waa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu falamma daxala yeneen saa sax dugg si agsi dugg si ci malade bi hmm? wajadahu fi ghashya mu ngi fekk mu ngi nekk en coma nekk ko wax ne ah, évanouir na mooy mu la la la trouvé évanoui quoi waaw ah, comme kooku rek daam ne feebar day metti ba day jekki mel ni ku xam gaa jàpp ne est dogut voilà est-ce moo la yeneen saa sam yi ñëwee fekk ko noonu fa qaala mu di mu laaj te xam nañ riwaay yi la dane ñoom biñ ñëwee gis yooyu saa sam yu agsee mbokkam yi ñoo ko waroon fi mu tëddoon ñu gis yoneen saa sam di ñoo saabaam yi ñoom ñu reculer ngir xajal ko voilà xajal leen tamit waaw loolu mooy ay teggin mais ñëw bàyyi ñun ñuy fees ci ab kii nga nga nga bàyyi leen sa gannaaw nekk yow fi nga nekk rek rawatina muy kilifa gi quoi loolu tey mooy nga reculer ban bi nga toog bu dee nga ne ko nga ne ko bismillah kii ngir mu gën koo jege moom mais ñëw toog fi nga toog naan gars yi waaw waaw mu ngi jàmm di mel ni yaay ab porte-parole déedéet <laughs> léegi yeneen saa salaam nag bi mu gisee kon mu nekk ci évanouissement boobu ni ku xam mel ni ku dem daal yeneen saa salaam ne fa qaala aqza mu ne dafa dox laaj ko mbokkam yi nga xam ne ñoom ñu ngi ñu ngi ñii di door a jóge ci ci moom ngir xajal ko mu ak mu ne leen dafa dox. fa qaalu la ya rasulallah ñu ne ko déedéet dogul de mooy génnagul àddina feebar bee metti rek di ko def nii waaw radiyallahu an sayyidina Sa'd fa baka rasulullah dawal yàlla saa san daal di jooy nag allahu akbar nañ la jooy yi nga xam ne moom lañu ñu permettre moo tax imaamu Nawawi fu mu ko njëkk indi loolu la doon wax waaw buntu boobu loolu la doon wax baabu jawaazil bukaa ala al mayyit bi ghayri nadbin wala niyaaha buntu cent cinquante trois ci ci ci Riyad bi possibilité jooy kuy génn àddina xam nga kay génnaguloo ànd ndax Sa'd ibn Ubaada ci boppam génnul àddina ci xew xew bee comme Abdallah ibn Rawaha mi ñu gisoon bii weesu voilà mooy tamit kii waa ji génn àddina ci loo xam ne nag mooy possibilité jooy ko boo nga bañ a nekk comme la nat bu mooy la so kii yoo doon wax amra waa jabale ay sa montagne ba waa adude waa ay waay sa montagne ba ay waay sama sukkandiku gaay dem na yooyu tere guñ ko tere woon yaa ak yaxaw gi wëlëllll tël tël yuuxu loolu tere guñ ko tere mais jooy moom kenn terewu ko voilà kon yeneen sa salam daal di jooy fa baka rasulullah it loolu la quoi am na ñoo xam ne kilifa jàmm jooy na dañuy jàpp ne lool ak bon kooku man kii lool ci sëriñ bi naan sëriñ bi keroog jooy na lo <laughs> jàpp na ne ñu ne sëriñ bi da doon jooy lool day day wàññi dara ci sëriñ bi mais yaa xamul dara nga naan la loolu mooy mag meg <laughs> xanaa doo doomu aadama doo sëriñ bi doomu aadama la ah voilà boroom bi bu ko tegee loolu mooy gis ci moom loolu la gërëm waaw yeneen saa salaam jooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fara ah falam al qawmu bukaa nabi sallallahu alayhi wasallam bakaw bi nga xam ne nit ñoo ne sahaaba yi àndal ak ñam fekk foofu ci mbokki Seydina Sa'd ibn Ubaada bi ñu Seydina sallallahu alayhi wasallam jooy loolu yóbbu leen ñoom ñëpp ñuy jooy Allahu akbar waaye ñun ñii sax bu ñu kii woon da waroon a mën a jooy nii ah mais bon moom ñu <laughs> yeneeni kaaw lañ nekk ko <laughs> wal iyaazu billah quoi oh solidarité ci jooy boo gee nga xam ne moom la yeneen sallallahu alayhi wasallam jooy Allahu akbar waaw te loolu émotion bi day tar léegi ñoom ñëpp ñuy jooy xaala yeneen saa saam nag ne leen ala tasma'u waaw xanaa déggu ngeen inna allaha dëgg-dëgg borom bi la yu'azzibu bi dam'il 'ayn borom bi du buggal kenn mu teg naqar parce mu teg ko naqar muy jooy borom bi buggalul kenn ngir lool bu buggali ndax rongoñ yu tukkee ci bët wala bi huznil qalb waaye du buggale parce que nit la borom bi teg njaqare ak ak naqar mu daal di xol bi daal di am tiis loolu borom bi du mbugal kenn ci loolu waxoon naa la bul déglu apprenti suufi yi nga xam ne gaa yi nga xam ne xamuñ dara di suufi suufiilu di wax loo xamante ne maîtriser wuñ ko naan moo yàlla bu la tegee naqar waloo nekk naan bu yàlla li ñu teg naqar ak bàyyi bàyyil sa waxi caaxaan yooyu laa wax yeneen saa salam lii la wax <laughs> voilà kooku xamul li muy wax waaw di jaay ne loolooy wane ak sell ak tamit euh, yow xamoo li ngay wax baal li ngay wax waaw boo xamul nga laaj ñu wax la yeneen saa saa nee na borom bi du mbugal parce que daa am ku am naqar di jooy bu ko teg muy jooy boroom bi du mbugal kooku moo tax ba mu rombee ndaw sa ne woon ca xabru ba neew ko bul jooy ah waaw di jooy doomam ju génn àddina mu naan ko yaa amatallah isbiri waxtasibi <laughs> gisoon nañ ko fii waaw yow jaamu yàlla bu jigéen bi muñal ci musiba wii la dal tanga sa muñ googu nga yaakaar rek ngërëmu yàlla ci lool ak ko payam comme que ndaw si xamul woon ne neen saa saa mu ne ko ilayka anni innaka lam tusab bi musibati ndaw si na ko sob toppal fële soril na le li ma dal dalaa dal kese moo tax ngay wax lii c'est trop simple ah dal nit nga ñëw naan ko ay muñal loolu da daa yobbu <laughs> mu dem si naa Usaama ne i ne ndaw si yow yow xam nga kan ngay jàngi nii mu ne ko kan na mu ne ko yeneen saa sal ngay wax ndaw si musiba gën ak mu gën a rëy fax dax doomam bi génn àddina mu jàpp ne looloo ko dal na laay mun yeneen saa sal da kalaa jànni comme quoi nit da war a maîtriser sa kàddu bul xaar ba xam ne kii way diw ngay door a defar sa kàddu waaw kàddu gu rafet fexeel di waxe noonu saa su ne wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan la boroom bi wax waxal sama jaami ñuy wax ca mais yow di wax lu la neex sa wax ju rafet ak du baax nag da koy xaare est-ce que Serigne diw laak mooy oustaz diw mooy kilifa diw ma door a wax wax ju rafet bu dee ñeneen ñi ma wax lu la neex bu boobaa yu mel nii dina la dal. parce que nit ku baax du tout temps dañoo bind ci du du benn yoon sax amul kenn koo xam ne ak mbaaxam dañ koo bind ci jëbi ne kii daa baax waaw. yow nag bu dee da ngaa jàpp ne ñi nga xam man ngaa dajeeg koo xam ne xamoo ko ci ñoom moom yu ñaaw ta bon ta poubelle après nag boo waxee ba pare ñu ne la yow ii yow est-ce que xam nga nag yow sa àddina yàqu nag ngay rëccu rëccu goo xam ne ak tamit di xaar ah man de eh, lañ doon wax xam naa lañ doon naan diw ak bari teggin bu déggee li kii dégg ko ci man dina xam ne ndaki gaa yi li ñuy wax yooyu mooy tegginam yooyu pour ñoom la de waaye melul noonu tout le temps waaw loolu dara teen ci moom. mu amati beneen problème moo tax nit jàppeel ñëpp ay waliyullah koo gis jàppe ko paradoo yàlla la bu dee jullit la te loolu mooy dëgg sauf que daa am ay darajaat waaw ndax ku nekkul paradoo yàlla yàlla du la def jullit mais nag ci seeni dëgg de dañoo am dañoo dañoo wute waaw ñëpp xam ne buñ naan wali yu mag yi xalaatuñ ci man muy taxawaalu fee man mii di taxawaalu fee kenn waxuma voilà waaw te pourtant bu dee dañ naan jullit ne jullit yëpp ay wali yu yàlla la mais dafa am ay ay degré quoi ñoom ñett tolloowuñu waaw kon loolu nit ki da yar sa bopp ci makaarimul axlaaq wax ju rafet te tamit sëñ muñ saxar kanam gu nay ak yooyu bu ko jagleel naan ñoom diw ñoom diw déedéet def ko ngir jaamu yàlla yi ngir yàlla da xam ne yàlla ngay jëflanteel à travers nit koo man di waxal ak jëflanteel borom bi laa jëflanteel mais à travers te borom bi mooy jëflanteeg moom li dina rafet ci man laay wan te muy dëgg mu xool sama xol xam ne lool moo dëppoog li ma li li kooku koy def moo tax kooku faalewul kan mooy diwag daa ku ñëw li ngay fekk ci moom te loolu la yeneen saa saa meleen te moom la ñu bi royoo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg nekk na ngir yéen ci ndawal yàlla lii sallallahu alayhi wasallam roykaay bi nga xam ne mooy bi gën a nag loolu mooy am solo quoi mais ñëw di def say tojaange kenn xamul li ngay lëgëy ah ngay def say tojaange di def say tojaange di wax say tojaange boo gisee ay nit defar waat bu baax waxaat wax ju rafet nangam loolu sa bopp ngay nax c'est pas sincère waaw taburon bi waxoon na yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin yéen ñi gëm yàlla yokk leen teet seen borom tabaraka wa te ngeen bokk dong ci ñi nga xam ne ñooñu dëggu dëggu ci ñoom sëriñ diw ñu lay tagg te boo ñëwee fii sa waa ñoom ñëpp naan kii kenn du mën a wax ak moom ndax boo ma lay wax ma lay jànne waaw te man moom wax dëgg yàlla bëgguma ko may manque de respect waaw da ngay wax ak moom ci njekk mu yuuxu la ngay wax ak moom ci loo xam ne da ñëw déy ko ko mu yuuxu sa kaw ñëpp la xamal waaw kooku xam nga ne yées na ta bon na wal iyaadu billah kon mu ne yeneen saa salaam eh, mu ne alaa tasma'una ndax du ngeen dégg inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa ta'ala la yu'azibu du mbugale bi dam'il ayni ci li nga xam ne mooy rongoñ yu jóge ci bët parce que borom bi dalaa teg naqar wala bi huznil qalbi waaye du caagante ne xol boo xam ne dafa attristé wu daa nekk ci jàqare walakin waaye yu'azibu bi hada borom bi la muy mbugale jaare ko ci loolee hein mooy lan bi hada lii nee na wa ashara lisaan ina saa sam joxoñ làmmiñam mu ne aw yarham mooy dina mbugale wala mu yë ndax ko ci wala mu yërëm ko tekkiwul ku def lii ci saasi lañ lay bëggoon moo tax même innal mayit waxoon nañu taxawoon nañ ci xadiis Seydina Omar boobu masala yooyu taxawoon nañ ci bu bi nga xam ne moo njëkk ci bunt bii ñu nekk al mayitu mu ne qaala nabi sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne yeneen sallallahu alayhi wasallam ne al mayitu yu'azabu fii qabrihi bimaa nihaa ki génn àddina dees na ko bëggoon ci jooy yiñ ko ay niñ koy jooy yeneen yi ay waañu ñam tekkiwul ne kon bëgguñ defoon ci saasi lañ lay bëggoon am bëggalu borom bi bu dee ne nekkul woon xamoon na ne noonu lañ mel laaya biiru leen terewu leen ko woon laata loolu di xew ci lu jiitu bu dee ne defoon na yooyu yëpp ñoom ñu koy jooy kooku waxoon nañ la yoonam newu ci parce que def na li ko war waaw ñaata ay yonent sax la yàlla yónni ñu jàngale dem jaay def leen yëpp la ah yéen nga leen jàngal déedéet loolu yoonam newu ci kii itam jàngal ay ñoñam neneen bu ma génnee àddina bu ma kenn yuuxu te tamit nit bu génnee àddina yonent saa sax day tere ku ko yaxaw a yuuxoo ko dóor bay seen bopp yi ci suuf seeg yooyu noonu ak xotti seen yére yi mbéj seen lex yi mu jàngale ko wax leen ko mu génn àddina gaa yi di ko def mais lu ñuy yoonam def na li ko waral kooku waxuñu ko mais même ki deful loolu xamoon ne sax noonu lañu mel wala ko digle sax ne nañ ko jooy man béjju gi yooyu bëgguma ko ah <laughs> comme kooka <laughs> waaw na wax yooyu yépp gaa yi tamit tam na sukkil son ñu ñëw indi seeni tabalaak seeni taba même kooku doon tekkiwul ne génn na àddina gaa yi ko defal lool di ko yuuxoo ko nangam que ci saa si dañ koy bëggal non ci mashiatullah la nekk waaw mooy coobaree borom bi bu ko soobee mu jàppe ko lam def bëggal ko ak lam digle woon santaane ah. ndax borom bee yor ay jaam ku mu neex mu bëggal ku mu neex mu yërëm loolu doomu aadama newu ci ak malaakaat ko ne benn mbindeef amu ci dara yàlla mooy dogal mooy def lu ko neex fa ma sha'a kaan waaw fa'aalun defaa koon ndongo la li maa yurid laa wax li mu namm te bëgg ko yooni kenn ci newoon loolu mooy dëgg mais sauf que yow mënoo teg ak mbir mi noonu kon nag bàyyi leen ma ma def waaw yàlla bu ko soobee dina ma dina ma dina bu ko soobee dina ma yow yow foofu ngay teg mbir mi kon lan moo tax ngay jëm yàlla alors que danoon fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku mu neex na nga gëm nu nga ma yaax nga wàññi eh, loolu daal est-ce que ça veut léegi weddil dara newu ci mooy képp ku fi weddi boo ñëwee naa rëpp sa digg dinaa la mbugal képp nag ku ku ku ku gëm boo ñëwee ma tere la loolu la sauf que bu dee way ngëm yàlla la même boo defee lu mu tere borom bi ci yërmandeem ndax inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ma duna dhalika liman yasha waaw borom bi Ah du jéggale ñu koy bokkaale waaye li gën a suufe bokkaale te bàkkaar yépp mooy ci ronu bokkaale lañ nekk bokkaale sax nit ki mooy bu ko tuubee yàlla da koy jéggal mooy bu ko tuubul ba dee loolu la yàlla wax mais bu ko tuubee sinon kon Seydina Ibn Umar mi non ah Umar ibn al-Khattab newul woon ci ci ci radiyallahu anhu newul woon ci bokkaale saaba yu bari newul woon ci bokkaale ama léegi du ko jëli saan yàlla gërëm leen tabb leen teg leen fu mu tegul kenn ko du yonent yàlla kon mooy ci nga xam dafa dee ak bokkaale te boobu dund tuubu ko kook lay wax mais bu dee bakkaar bu man di def même bu ko tuubul borom bi mën na ko jéggal wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wan mu ngo kon mu ne walaki yu'azibu biha yaasam wa ashara ila wa ashara ila lisanihi aw yarham waaye borom bi nag li muy bugale kon du rongoñ yu génn ci bët wala xol bu jàq waaye li muy mbugale mooy la ngay wax ca sa làmmiñ bu nit ki génnee àddina ki di ko tagg tagg yu ëpp yoo xam ne amut ak tamit di sax yoo xam ne yu bon yu nee woon ngeen jàpp na exploit la comme li ñu waxoon boroomu nguur la woon am njiit la woon wala waa ji ministre de l'intérieur la woon boo xamante ne nii képp ku ma sa du yëngu rëq na sa ndigg waaw di mate rek opposants yi dañu dul rek président boo xam ne ay opposant ñoom ñëpp la na nemm ñii mu rey ñii mu tëjlu ñii mu mu dee ngeen di tagg ngeen koy tuddal looyu di ko loolu tagg la yooyu yées yooyu ngeen naan ngeen koy tagg ci loolu <laughs> voilà <laughs> waliyasu billah kon mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari waaye al imam muslim waaye romboon na rahmatullah alayhi ma solo nañ ko romboon na hadis neuf cent vingt-cinq ci chapitre cent cinquante-trois baabu jawaazil bukaa'i alal mayyiti bi ghayri nadbin wala niyaaha moo doon premier hadith waxoon nañ la dina ñëwaat mu ngi kon moo tax taxriij bi ne wuñu sax ñun di ko def ah même bu dee yàggaat nañ ci ah voilà mais alhamdulilah alhamdulilah bii di ñëw kon bon ana leer na lëkkaale ak suñu kon leer na mooy yeneen saa salaam te xar yaa ma waaw du jooy lañ tere noonu la imaam Nawawi indi woon ci buntu woo mais mooy lay ànd ak làmmiñ waaw moo tax même boo jooyee tay wax wax wax ju amul léeg-léeg ñu bari ñuy jooy nag dañuy day wax wax yu génn gàmm mooy ñi nga am ne di wax loo xam ne amul waay waay nga xamante ne nii waay sama asamaan ak suuf dem naay waay kay dundal picc ya ca ya ba alhamdulillah ya ci tey dundal jën yi ci géej ga waaye dem naay kooku mooy yàlla sëñ bi tey nga bàyyi nga wala soxna si <laughs> ah waaw sama biir ak biti sama asamaan ak suuf sama ndejoor ak sama sama càmmoñ ak sama kaw ak suuf ak lépp dem naay waay waay man fu ma jëma teey daal di bëkk benn xoto wala jël sa bopp bi daal di koy bay suuf si daal di xot di say yére mbéj say lex daal di duur fii benn waay boo xam ne moom bu ñàkk doole la bu newoon ne ba nga naan di def nii sa loxoy ne ko téll mu wadd aliyasu billah loolu li mën naa ñàkk ta'ala alam bii ni ñëw ñu gis bi nga xam ne moo ci tegu muy hadisu 1664 di hadisu Seydina Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anna bihi wa ja'ala jinaana al-'ula maskanahu wa mawaa